أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن kon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu saar bi nga xam ne mooy at-taghabun ñëwoon ci saa aaya bi nga xam ne mooy aaya juróom ak ñeent bi muy muy neuvième verset bi muy fii suñu borom di wax ne yawma yajma'ukum li yawmil jama' zalika yawmut taghabun ñu bés bi nga xamante ne nii nga waxoon na ci ñi nga xam yàlla nee suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen ne bala kay wa rabbi waat naa ko ci sama boroom la tubaatunna des na leen dekkil summa la tunabbawunna bimaa amiltum dinañ leen yebal dekkil leen ginnaaw gi ñu xabaare leen li ngeen doon jëf fii loolu bés boobu nag lool di xaw la na woon mooy yawma bés ma nga xam ne yajma'ukum la leen di dajale li yawmil jam'i bés bu dajale ba zalika yow bés boobe yow mu ni mooy bés ba nga xam ne ci la pertaange gu mag gi di dale ci yéeféer yi ndax lan mooy dañoo jënd li nga xam ne mooy leer gi leen borom bi tabaaraka wa taala wàcce li lislaam gi ñu jënd ko li nga xamante ne moom lañ ne woon ci weddi yàlla ñu mel noonu lay wax ca suuratul baqara mu ne ulaa'ika alladhiina ishtarawu ad-dalaalata bil hudaa famaa rabihat tijaaratuhum wa maa kaanu mu ne ulaayika joxoñ leen joxoñ bu sori ndax mbon gu ñu sori gi mbon ulaayika gaayoo yëlee mooy alladiina ishtarawu dalaalata bil hudaa ñoom ñoo weccoowu jëndu dem yaxantu ji yaxantu boo xamante ni nii def commerce boo xam ne li ñu def mooy dañoo fekk koo xam ne dafa ñëw ñu ñëw ci marché bi man nañ koo misaale noonu fekk koo xam ne dafa saam ay saami réeram moom ñoom ñu jël seen leer gi ñu yor ne moo diw mu ne leen ha ñu ne ko sa saamu réer yi lañ bëgg kat nga wecc ñu weccee ko yow jox la suñu leer gi ñu yor ñooñu nag ñooñu sànku dëgg mu ne ulaayika gaa yoo yële ñooñu nga xam ne dañu jënd ad-dalalata bil huda de giñ nekk ak topp seen bakkan ak topp li fi seen maam yi bàyyi woon tadu lu baax moom lañ weccee woon leer gii ma leen indil tukkee fi taala mu ne fa bi xat kon nag tonowul bénéficié wul de tijaaratuhum seen commerce seen yaxantu ba ñu def wa ma kaanu muhtadiina te nekkuñ ñoo xam ne ñu ñu gindi lañ loolu nag mooy at taxaabun mooy ne dañoo ñëw weccoo leer da nga xam ne ak tamit àjjana gi nga xam ne bu ñu jëmoon fi lañ war a ne ñu nekk topp seen bàkkan ak seen yi leen doon jay di wet di bi ba ñëw weccoo ak loolook lan li nga xam ne ci la ak wàññeeku dëgg nekk ba ilaa yawmiddin muy safara kon lool mooy yawmu taghabun ñu continuer fi ñu yemoon fi ñu waroon a tàmbale muy fukkeelu aaya bi nga xamante ne nii mooy aaya dix nga xamante ne nii moom suñu boroom tabaaraka wa ta'aala wax ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wallaziina kafaruu wa kazzabuu bi aayaatinaa ulaa'ika ashaabu nnaari xaalidiina fiihaa wa bi'sal masiir mu ne walladina kafaru kanta gis nga gaa yi nga xamante ne nii dañoo weddi wa kadda dañoo weddi wa kaddabu dañoo suul jëf bañ a gëm seen boroom wa kaddabu ñu weddi bi aayaatinaa ne mu aaya yàlla yi du dara alxuraanam ji du dara preuve yi nga xamante ne nii yu leer yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam andi du dara jabar kese la du dara ulaa'ika gaayoo yële asxaabu naari ñoom ñooy waa safara de xaalidiina fiihaa fa la ñuy beel fa la ñuy sax wa bisaaka ñaaw almasiiru mu jugóogale mu ne maa asaaba min musiibatin illaa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim suñu boroom nag di leen yëgal ne yéen yéefér yi gaafalaate ak ci jullit ñi nga xam ne lu xew ñu jàpp ne waaye lii daal mbiru nit la nit ñee ko def déedéet suñu boroom ne ma asaaba min musibatin ngëm yàlla dëgg bu nit ki day gëm lii ne amul dara loo xam ne luy dale la min musibatin ci musiba yu naqari loo xam ne musiba la du lu neex illaa bi idnillah lu dul ci borom bi tabaaraka wa taala la xew gis nga bu say mbir yàqoo fu bi idnillah la daa fekk borom bi tabaaraka wa neex waaw képp koo xam ne tamit wàññi na ci seen kër am ñoo xam ne fa la jade da leen jël faat leen loolu it bi iznillah la daa fekk mu neex boroom bi tabaraka wa taala ku feebarit daa fekk bi iznillahi la ci digalu borom bi ak nammam li mu namm moo tax mu am de ndax boroom bi fii amul dara lu fi xew safaan ak lu baax ludul ne daa mu neex ko comme ni mu waxoon wa ma tashaa'una illaa an yashaa Allah fi xam leen ne dara du leen soob ludul mu soob borom bi tabaaraka wa taala kon mu ne lépp lu xew ci musiba illaa du du xew musiba du xew illaa bi lu dul ci namm namm ak bëgg-bëggu yàlla ak ndigalam la wa man yu'min billaahi ku gëm lii nag borom bi wax yahdi qalbahu moom bi dina gindi xolam wallahu te borom bi bi kulli shay'in ci lépp alimun aji xanaa kon la ko mu ne wa atii'u allah wa atii'u rasul mu ne wa atii'u allah topp leen borom bi tabaraka wa taala wa atii'u rasula ngeen topp ndaw bi ma leen yónnee alayhi salatu wassalam ndax suñu borom moo def ne du nangu topp kenn lu dul mu topp yonent bi alayhi salatu wassalam fa in tawallaytum lii de laa leen digal topp ma topp sama ndaw bi alayhi salatu wassalam fa in tawallaytum bu ngeen dummoo yoon ak ne sama yoon newu ci duñ ko topp fa innama ala rasulina al balaghul mubin yëg ne moom sa léeg sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam mooy albalaagu jottali almubiinu gu leer gi mooy bu leen ko waxee jeex na ku gëm nag na gëm ku weddi mu xam ne boppam lay këppu de la mu weddi allahu laa ilaha illaa hu mu ne boroom boobu ngeen war a topp mooy ki nga xam ne laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu amul kenn ku sañ tëral nit ñi ay atte leen dox leen ci illa allahu ku dul boroom bi wa ala allahi ta bi tabaaraka wa taala ci moom kese falyatawakkali nay wàkkeelu almu'minuuna way ngëm yàlla yi yaa ayyuhalladhiina aamanu mu ne yéen ñi gëm yàlla inna min azwaajikum am na lenn ci seen soxna yi wa awlaadikum ak seen doom yi aduwwan lakum ñoo xam ne seeni noon lañ fahdharuhum na ngeen leen moytu wa in ta'fu bu ngeen jéggalee nag wa tasfahu ngeen jéllale wa taghfiru ngeen jéggal leen inna allah yëg leen ne borom bi tabaraka wa taala kat ghafurun aji yërëma aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la aaya bii nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne mu ngi wàcc ci saxaaba bi nga xam ne mooy Awf ibn Maalik al-Ashja'i taalibe la woon ci Yonent bi alayhi wassalaam nga xam ne lu mu def ci lu baax rek njaboot gi taxaw ci kanamam naan ko moo waay ndax dañ ñu fiy bàyyi lu mu nar def rek ñoom ñu ciy jooy ak yooyu tax moom du ko def ba ñëwee nag mbir yi metti ñu wax mu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom wàcce lii am na ñu ne mooy ay góor lañ ci waa Makka yoo xam ne dañoo gëmoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotuñu woon gàddaay bu ñu bëggoon a gàddaay rek seen doom ya ak seen soxna ya di jooytu naan ndax da ngeen ñu fi bàyyi fii ñuy bàyyi ñu fi ñoomit ñu nooy daal di toog bàyyi ndax seen njaboot kat ñu ngi ñu ngi ñu ngi jooytu ñu toog loolu nag bañ ñi demee Medina yéex a dem nag fekk nag ñu gaa yi raw leen ñu bari xam ci diine ju lu bari ñu mere seen doom yi nag ñu boroom nañ ne leen nag waaye fu jéggaleen leen yëg leen ne am na ci seen doom yi seen soxna yeeg seen doom yi ñoo xam ne ay noon lañ ci yéen mooy lépp lu lay tere jaamu yàlla que ça mu nekk sa doom wala ab jàmbur kooku noonu la ci yow waaw loolu moom dëgg la waaw mooy lépp loo xamante ne nii li la yàlla digal ka tax doo ko def kooku naa xam ne sam noonu la même bu dee mooy ki la gën a jege de waaw képp ku la teree julli bu julli jotee woor jot mu bañ laa woor natt azakaat jot mu bañ la ko koo loo dox mbokk jot mu bañ la koo defloo yooyu yëpp lu ñëw kala ko bañ a defloo kooku na la leer ne kooku sam noon la tubu ëllëgee di nga ko xuloo waaleeg moom de mu ne kon fa inna allaha bu ngeen jéggalee nag mooy ginnaaw bi lool ngeen xam ne loolu xamal leen indiwaat leen soxna see ko bëgge noonu lii itam du góor gi rek lay wax de soxna si it am na ci yéen ci seen jëkkër yi ñoo xam ne ak seen doom yi yéen soxna yi ñoo xam ne ay noonu lañ ci yéen mooy jëkkër yi nga xam ne li yàlla tere yépp moo la koy digal kooku koy noonu la ci yow mooy lii yàlla xaraamal yépp mu naan la defal ndax sama ngërëm ci la sa àjjana nekk koo ko xam nga ne li mu wax juum na de ngërëmu koo xam ne nan la ngërëmam boo nga xam ne mooy yàlla la moom àjjana di fa ne àjjanaa ko sori ngërëmam boo gële kooku noonu la ci jabaram joo jële mooy ne di ko yóbbu ci luy mooy yàlla moom kooku noonu la ci moom mu ne nag innama amwaalukum dëgg-dëgg seen alal yi laa awlaadukum ak seen doom yi fitna mooy ne loo xam ne lu ma leen di nattoo la fitna bu ma teg la di leen ci nattu di xool di ngeen ma jaamu ku fi bàyyi naan ndax jabar yee taxoon wala doom yi jabar yi naan jëkkër jaa taxoon wala yooy dama leen di xool wallahu tanak di borom bi indahu nekk na fa moom ajrun azim képp koo xam ne na ba ay alalam ay waajuram ay ay ay ay doomam jabootam ko terewuñ ko jaamu yàlla kooku na xam ne borom bi dencal na ko pay guy rëy de ne fattaqullaha na ngeen ragal yàlla di ko topp wa atiyu topp leen waaraate bu baax gi wa anfiqu te ngeen di dépenser di jël seen alal di ko dugal ci yoon yu baax yi xayran loolu de moo gën li anfusikum gën moo gën ci yeen wa man yuqa shuhha nafsihi képp koo xam ne fegal na boppam nayu boppam nayu jëf lu baax nayu génne alal ta borom bi tax nayu dim nay dimbali nit ñi mu fekk loolu lépp bay dimbali nit ñi malgré li ba kanam nay fa ulaa'ika gaa yoo yore humul muflihuna ñooñu texe in tuqridu allaha suñu boroom na nag bu ngeen ma lebalee moom boroom bi bu ngeen lebalee seen boroom yéen nit ñi qardan leb le goo xam ne xasanan bu rafet la yudaa'ifu lahu lakum dina leen ko fulandil wa yaghfir lakum te dina leen faral seeni bàkkaar jéggal leen wallahu te boroom bi shakuurun mooy ki sant haliimun mooy ki ñeewan ce de kon nag mooy nit ki li muy joxe na nekk buy leble mooy li muy def lu baax di ko def di ko def masaakiin yi di ko def ci njabootam na xam ne borom bi lay lebal lu baax te dina ko fay waaye jël la gën a yées loo xam ne yow ku la ko doon jox bala nga koo jël benn doo ko jël wala boog boo koy jël da ngay gëmm comme ni mu ko waxee ca saar ya gëmm ngir man koo téye loolu moom du leb lebu baax suñu borom bi tëj saar bi mu ne aalimul bi mooy ki xam kumpare li ngeen di jëf xam na ko te nëbbu ko xam na ko wa shahaadati ak lay feeñ xam na ko al aziz mooy ki not ci nguuram al hakim mooy ki xereñ